qul in kaanat lakum ad-daaru al-aaxiratu inda allah inda allahi xaalisatan min duuni nnaas qul in kaanat lakum ad-daaru al-aaxiratu inda allahi xaalisatan min duuni nnaasi fatamannawu al-mawta in kuntum saadiqiin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom ñeent fukk beek ñeent mu ne qul waxal ba léegi yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxal yahuud yi nga xam ne ak ñaaw li nga xam ne moom la leen di digal seen ngëm yàlla gi neem nekk nañ woy dëggu nee leen ne leen in kaanat <clears throat> bu dee ne dafa nekk ko ni ngeen koy pro ni ngeen koy waxe daal ko ñeel na leen yéen la ñeel daal ad daarul aaxira mooy kër gu mujj ga daal mbir yéen la yéen rek ka fay texe ñi ci des ñépp sawar lañ jëm indallahi kër googu nekk fa yàlla xaalisatan dafa sell ngir yéen kese la mooy xéewal ya fa ne yépp yéen la ko borom bi tabaaraka wa taala di defal def leen seenu jagle min duni naasi wëlliif mbooleem jullit ñi rawamti na ñi ñi nga xam ne ñoo topp seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam comme que noonu ngeen wax nee ngeen yéen foofu yéen rek ka fay am xéewal te bu ngeen deewee aljana ngeen jëm bu ngeen ñëwee sax bay dugg safara ay fan yu néew ngeen di def waa comme que noonu la demee kon nag fa tamannawul mawta waay waay waay nekk leen ñoo xamante ne nii da ngeen di mébét dee mébét leen dee ay wa in kuntum saadiqin ndem dekk ngeen ñooy dëggal xam nga lii moom gisoon nañ ko ca suuratul jumaa fa suñu boroom tabaaraka wa taala doon wax lu mel nii la woon <clears throat> bim naan yow waxal yow rasulullah qul yaa ayyuha alladina haadu in zaamtum annakum awliyaau lillahi min duni nnaasi fatamannawul mawta in kuntum saadiqin kon suñu boroom te ne woon walaa yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzaalimiin foofale suñu boroom waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mel nii ne ko woon qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxal yahuud yi neel yaa ayyuhal ladina haadu yéen ñi nga xam ne yéen ay yahuud yi de inzaamtum bu dee di da ngeen di wax comme ni ngeen koy waxee daal di ko professé di ko wax fu ne na gën a yéem daal awliyaullah yéenay parandooy borom bi tabaaraka wa taala yéen daal yéenay soppeem yi yéenay ñi nga xam ne yéen lay dimbali te mooy seen parandoo léegi nag kon nag comme que noonu la demee wax leen ne fa tamannawul mawt aywa kon num gën a gaawee waaye laa leen di laaj man laa leen di digal man seen borom bu dee ne noonu la demee waaye waay mébét leen dee gaaw leen dee. ay mébét leen dee léegi in kuntum saadiqiin dem nekk ngeen ñoo xam ne ñu dëggu lañ ci wax yi nga xam ne moom ngeen di wax suñu boroom xaaruloon sax ñuy tontu mu ne woon walaa yatamannawnahu te dëgg dëgg dëgg duñu ko mébét de abadan ba faw mu ko ma qaddamat aydihim ci sababu li nga xam ne moom la jiital ci lu yées seen bakkan yi seen loxo yi boog la mu jiital ci lu yées tax na xaaruñu fa borom ba dara lii lépp ay waxi sóobkat kese lañu waaw wala yatamannawnahu abada bima qaddamat aydihim wallahu te boroom bi tabaraka wa taala alimun aji xamaakoon la bizaalimiina ci waay tooñkat yi loolu nag lay wax ci ñaari laay yi ñu nekk gis nga bi mu waxee ne gaa yi nee leen ne bu dee ñoom nee nañu bés bu mujj ba daal ba nekk fa yàlla ñoom daal la ko jagleel wala pour ñoom la wëlliif ñi nga xam ne ñooy wëngëm yàlla yi nee leen kon nañu mëbët dee ndeem nekk nañ ñu dëggu mu ne walañ gis nga fii xam nga fee war na ne woon walaa yatamannaw nahu duñu ko waaye gis nga lan biñ la doon wax kero bi nga xam ne dinaa wa in lam tafaalu walan tafaalu naan wa in lam tafaalu bu dee ne ñoom du ñu ko def walan tafaalu te manuñu ko mooy jàppalante ba indi lu mel ni benn dogitu saaru alquran te ni loolu lan tafaalu mais dañ koo mënul sax buñ utoon ñépp seen yàlla yeeg seen ñi leen di jàppaleeg ñi éloquent ñépp ngir ñu daal di leen jàppale lool du mën a ne lu mel noonu la wax fii ne na yatamannawnahu abada da pare teg ci renforcer kook abada walan yatamannawnahu a ñoom yahuudi yi de walan yatamannawnahu jamais jamais jamais ñuy mébét duñu ko mébét moom de abadan ba faw mukk mukk bima qaddamat aydihim ci sababu li nga xam ne moom la yiital seen loxo yi muy lu yées kese lañ def fa yàlla moom la leen borom bi tabaaraka wa taala di xaare moo tax ñoom bëgguñoo gaaw a dee voilà comme ni mu koy waxe fii nii ci laay bi ci tegu dina ko leeral lan moo tax bëgguñoo dee ndax yu ñaaw yi ñu def ndax yow leer na le bu la leeree ne yow moom bërëb sàngam foo jaar di nga fa dem waaye nag problème bi mooy comme que yow defoo lu baax te foofu mooy fa la ñu lay punir yow xam nga ne moos fa nga xam ne boo fa demee moom sa fini te buñ la fa tëjee di la duma mooy mën a te yow manatoo dellu xam nga ne kooku mos mu nekk foo xam ne punition yooyu dalagu ko même bu dee yenn yeen koy dal kooku mu des foofule moo koy gënal day def lépp ngir bañ a daal di dellu fa nga dem fa nga xamante ne nii fa la duma ya nga xam ne day sax nar ko faa fekk kon nag suñu boroom ne looloo tax lu ñu jiital ci lu bon ñoo tax duñu mobet mukk bokku dee wallaahu te bi alimun mooy li nga xam ne mooy aji xamaa koon bi zaalimiina ci ñi nga xam ne ñooy tooñkatu seen bopp yi di bokkaalekatu yahuudi yi mu ne wala tajidanna mu ne nag kaay ma wax la nag li tax nag comme que nii la demee comme que ñoom jiitaluñ lu dul yu yées te xam nañ ne buñ ñëwee fële ay mbugal dëgg moo leen di dal moo tax nag mu ne wala tajidan na te waat naa ne di nga fekk yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi waat naa ne di nga fekk ahrasan naasi ñi nga xam ne ñoo gën a xër ci ci nit ñi ki nga xam ne moo gën a xër ci mboolem mbindeefu yàlla yi ala xayaatin ci dund ki nga xam ne moo gën a xër ngir dund mooy kan mu ne ñi nga xamante ne nii ñoo gën a xër ci dund mooy ñan alal naasi yi kaw axrasa naasi ala xayaat ñi nga xam ne ñoo gën a xër mooy ci dund ji waay mooy kan waminan ladina ashraku ñoom ñii la mooy wala tajidannahum di nga leen fekk ñoom yahud yi ñoom ahrasan naas yi ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a xër alal xayaati ci kaw di dund des fi di dund ci kaw suuf ñoo ci gën a xër ndax xam nañ ne lay nekk ca gannaaw bu ñu deewee leen say xaar baaxul waaye du ñoom kese de waminal ladina ashraku ñoom la ak ñi nga xamante ne nii ñooy bokkaalekat yi polythéistes yi ñoom moom ndax xam nañ ne ñoom moom de toute façon xaaruñu dara gis nga la ate fii mu ne dina faire le tout fekk problème dalu ko boo xam ne jàpp na ne mënu cee ricc bu boobaa mu jàpp ne bu xaroo moom jeex na mooy kooku sinon moom ngay gis longévité da ngay gis lu nekk ñuy ut ay gènes de longévité waaye waaye nan laay mën a trouver li nga xamante ne nii mooy benn gène boo xam ne bu ko amee day tax may dund ay centenaire voilà ba pare nag di nekk en bonne santé ndax bu dee da ngay fi yàgg rek ba pare nekk koo xamante ne nii moom ci ay kii ngay dëkk ci ay feebar yooyu taxul ñuy wax lu ne rek di nga leen ci gis ñuy mooy ngir gën a yàgg ci dund bi ay gènes de longévité yooyu nga xamante ne nii dara du leen jariñ voilà moo tax suñu borom ne kon di nga fekk ñi gi ñoom yahud yi wala di leen fekk ñu gën a nekk ñi nga xamante ne ñoo gën a xër ci dund ñoom ak ñi nga xam ne ay polythéistes lañ ay bokkaalekat lañu ak athée fa ñu gëmul dara mu ne yawaddu dina mébét di nga fekk ahadahum muy mébét kenn ci ñoom bëgg lool law yu am maru moo xam yi bi wala ki nga xamante ne mooy ata bi wala bokkaalekatu yàlla bi dinga ko fekk moom mu nekk ku mébét lool sopp lool law yu am mar ay waay bu ñu ko dundaloon may ko ay fan alfa loo xamante ne mille bu banoon a dund mille ans sax dina jël junni at ay way ak a neexoom di mébét loolale wama nag na xam ne wama huwa gis nga dundam jooju loolu muy mébét noonu même ñu ko ko defaloon milan sax loolu taxul de loolu du ko ah du ko so nekk loo xam ne bu bi mu zahzihi min al adab du ko soril de mbugal mi koy xaar bu deewee <laughs> an yu'ammar gis nga bés bu ñu ko mayoon loolu mu daal di koy dund loolu sax daa wàcce wàññiwul dara gis nga gudd fanam gi na fi def mille nee na def cinq mille bu ko soobee waaye na ko leer na gis nga loolu noonu du ko soril li nga xam ne mooy mbugal mi koy xaaral lëg wallahu tabaram bi tabaraka wa taala basirun aji gisaa koon la bima na ci li nga xam ne moom la ñuy jëf di ko liggéey ci kaw suuf ci lu ñaaw xul waxal laay bii nag bi ñëw bon mufassiruna yi rahmatullahi alayhim am nañu ne yahuud yi dañoo ñëw ci yonent bi alayhi ko waaye abul qaasim yow sax daa am luñ lay laaj quoi sallallahu alayhi wa sallam mais yow alquran bi ngay wax wax yu bi ngay wax kan moo lay dikkal yan malaaka ngay gis. <coughs> mu ne leen ah mu ne leen jibril man damay gis malaaka mi nga xam ne mooy jibril waaye damay gis mikaayil léegi ñoom ñu ne ah non non non non ñun jibril lay wax lii moom mooy suñu noon ndax moom ay xeex rek ak ay mbugal kese la ñuy teg moom la moom moo ñuy indil mbugal yi ñu borom bi di teg ci moom lay jaar léegi nag suñu borom nag ne man kaana ne xul waxal ñoom yahuud yooyele ne leen man kaana aduwan képp koo xam ne dafa nekk noon li jibril a neel sa sayidina jibril alayhi salatu wassalam fa innahu dëgg-dëgg moom nazzalahu mooy ki nga xam ne dëgg-dëgg moo wàcce alquran ji moo ko wàcce ala qalbika ci sax xol bi iznillah ci ndigalu borom bi tabaraka wa taala mooy malaaka bi nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala di yónni wax yoom mu koy yónni ñi nga ko jox ñi nga xam ne mooy yonentam yi mu ne ko nag waxal na jibril moo mën ñu ne mooy seenum noon kooku de moom mooy ki nga xam ne moo wàcce par ndànk-ndànk alquran ji ni muy ñëwee ci sab xol yow sayidina muhammad alayhi assalaatu wassalaam bi izni billaahi ci ndigalal yàlla ak jàppanalal borom bi tabaaraka wa taala musaddiqan alquran di ñëw nag di dëggal li ma bayna yadayhi li nga xam ne moo ko fi jiitu woon ci ay téere di tawraat ak injiil wa hudan te moom njub kese la wa bushraa te mbigte la lil mu'miniina waaye ñeel ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nangoo def médicament ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko nangoo li nga xam ne daal di gëm mu ne man kaana wax leen na nag képp koo xam ne dafa nekk aduwan lillaahi ñeel borom bi tabaaraka wa taala wa malaa'ikatihi waaye it noonoog malaaka yi borom bi tabaaraka wa taala xam nga ñoom dañ ne Seydina Jibril mooy seenum noon alayhi su suñu borom ne ko noonoog Seydina Jibril moom ñépp nga noonoo mooy yàlla ci boppam nga noonool moo mu ne man kaana képp ku nekk aduwan noon lillaahi ñeel borom bi tabaaraka wa taala wa malaa'ikatihi ak malaakaam yi alayhimu salaatu wa rusulihi ak ndawam yi mu yónni ci ñuy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ndax lan ñoom ci seen bopp ñu ngi rey Seydina Isa dañ koo bëggoon a rey farfaruñ koo rey rey ñeneen ba ak yonent bii ñu wàllu koy weddi jàpp leen ay noon mu ne ko Jibriila ba pare jàppe Seydina Jibril bi mu tuddee malaaka yi mu seppiwaat ko ci seen biir ne nekk noonu Jibril wa Mikaala Mikaal mooy Seydina Mikaayil alayhi salaatu wassalaam na kooku de na xam ne fa inna allah dëgg-dëgg borom di tabaaraka wa taala alam aduwun moom de noon lil kaafiriina ñeel ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in